parce que euh, gisoon nañu alal yi ci lañu ne nii di détailler façon alal yi ñuy génne zakat hein ginnaaw ak dhahabu wal fidda or ak xaalis hein lan moo ci tegu woon yi nga xam ne ñooy az-zuruu wa thimar wal hubub ak yoo yële li jëm ci mbay mi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 wax nga seen dalil développe nga ko jazakallaahu xayran or ak xaalis mbay mi wax nga seeni dalil ci alxuraan ak sunna leeral nga ko jazakallaahu xayran waaye fi ñu jógee barki démboo njaay muy gëléem yeeg nag yeeg xar yeeg bëy yi joxe nga seen dalil ci alquran ak sunna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 ay gox yu bari lay wër ngir dajale loolu waaye nag ni moyen technologie yi tig ni mu yombe noonu euh, nga xam ne accessible ci ñu bari information yeeg xam-xam bi di ci jaar ni ci xam-xam bi jaare tamit li ci lëndëm ngiy jaare waaw mooy ahlul baatili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 wax bii nii muy waxu euh, al imaam Ibn Hazm muy zahiri yi nii seen wax ji euh, dafa am nag dafa am ñoo xam ne yàgguñu ñoo xam ne ñu ko jàppale wax ji ku mel ni ñoom imaam Ash-Shawkani boroom Naylul Awtar Siddiq Khan ak ku mel ni ñoom Cheikh Albani raxmatullaahi alal jamii moo tax ma ne la imagine léegi bu dee jóge ñëw kii xam nga <laughs> euh, lu doy waar la léegi <laughs>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 mooy dalil bi nekk ci alquran ñu ne leen bismillah ya ma'shar al ñu ne ñun suñu dalil bu njëkk mooy waxu yone eh, suñu boroom subhaanahu wa taala ci suuratul baqara aaya suñu boroom mu ne ba'da a'uudu billahi min ash-shaytaani rajiim te aaya bi waxoon nga ko am yaa ayyuhal ladiina aamanu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 ak waa ji phosphate uranium ah ñoomin yooyu lithium bi batterie électrique ah waaye yooyu moom ñuy génn ci suuf si ñu loolu xoolal tegal ne du bàyyi ñu ko bañ àgg ci maadin yi insha allah léegi nag hein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 fa man araada an yaxussahu bi shay'in fa alayhi dalil waaw bi muy shara imaamu tirm sharh sunanu imaam at-Tirmidhi tuhfatul aaridat aaridatul ahwadi eh, eh, al imaam eh, parce que tuhfatul ahwadi bu Maarakfuuri la voilà <laughs> moom yàggul noonu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 léegi samura ibnu jundub kan mooy kan mooy tontu ci yëf yooyu le hein kuy tontu samura seyna samura mais gis nañ tarjamaam bien sûr gis nañ tarjamaam hein seyna samura gis nañ tarjamaam way aywa continuons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 waaw te loolu xadiis bi nii imaam ibn abi shayba soloo na nettali bii nii asar bii hein al imaam ibn hazm ci boppam moom mi bokk fële amee ah, al imaam hazm mooy këne <laughs> kenn du joxe zakaat ci tijaara yi moom ci boppam bi mu soroowee lii ci almuhallaa nee na nag inna sanaduhu saxiix waaw sanadu lii moom ba ci seyna omar wér na moom waaw <laughs> waaw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 daal dina koy solo ak imaamu ahmad ibn hanbal na ko noonu al imaam ibn abi shayba al imaam abdurrazzaq as-sanaani rahmatullah al jamii na ko noonu al imaam ad-daaraqutni mu ngi sunan al imaam al bayhaqi ah,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 <laughs> lan parce doom di abu amr lu tudd abu amr ibn ximaas ah imaam ibn hazm ne ximaas ah, abu amr mi ak baay ji di ximaas kenn leen xamul quoi <laughs> ahmad shaakir cheikh ne way mais kalaam way déet way looy wax nii bal li am ba de suumaa ñoom ñaar ñii ma may maaruufaani ñu xam lañu siqataani ñu wóor lañu nga leen <laughs>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 liñ doon wax sànq ci xabaaru xabaru imaam ibn euh, Seydina Abdallah Umar euh, ibn Abdul Aziz moom lañ naan cinquième xalifa radiyallahu anhu bi mu bindee na ci wàllu zakat yi noonu ci commerçant yi mu ne lii nii imaam ibn Umar euh, ibn Abdul Aziz bind ko ngir ñuy jël zakat ci commerçant yi ci ñuy exposé di ko jaay.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 suñuy argumentation ba jataay bii di ñëw kon insha allahu taala wallahu taala aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil amma yasifun salaamun ala almursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin